بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لرجعه نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalina sayidi alawalina wal axirin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina ammaa ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ba tey ci suuratul Ma'aarij suñu jotaay bi weesu gisoon nañ fi nga xam ne moom la bi subhaanahu wa ta'aala di waxee ne ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa naraahu qariba sadaqallahu azim mu ne fasbir na muñ sabran muñ gog jamilan bu rafet la innahum naka ñoom yéefér yi ak ñi gëmul àllaaxira yarawnahu ñi ngi koy gisee bis booba ba'idan di lu sori wa naraahu waaye ñun yàlla gis nañ ko xam nañ ko qariban mu jege euh, gisoon nañu aaya boobu ba waxoon nañ li nga xamante ne moom mooy euh, euh, firiwoon baat yi loolu jeexaloon nañ ci suñu jotaay bi weesu ba tàmbali woon njariñ bi nga xamante ne moom lañ ci jàngat Euh, kon bokk na ci njariñ yi nga xamante ne moom lañuy jànge jàngee suñu aaya bi ci wàllu muñ euh, fi ñu ci yemoon mooy na muñ euh, laa budda mu laaj ay maanaam ay mbir yoo xamante ne nit ki faw daf koy def maanaam mu am yoo xamante ne daf koy nango bàyyi am yoo xam ne daf ci jublu baat sax bi nga xamante ne moom lañ doon war gis nañ ni mbokk yu bari ñi ñu doon jéem jàppale Euh, ñi wax nañu sacrifice effectivement maanaam dafa laaj sacrifice euh, abnégation euh, abnégation résilience sauf que abnégation mooy wéer ngànnaay yi loolu maanaam abné abnégation mooy xeex naa ba xeex sonn naa léegi nag banaa maanaam loolu loolu moom ak muñ dañoo xaw wuute am na ñoo xamante ne waaye waaye li nga xamante ne moom mooy baat bi mu bi ñu doon wër mooy renoncement maanaam mooy nga nangu ne am na sax yoo xamante ne dañ ciy renoncer maanaam yaa naan man lii dama koy bàyyi damay perte lii garaawul mais naa am yàlla maanaam loolu euh, mooy mooy muñ maanaam garaawul ko voilà euh, loolu léeg-léeg muñ tey laaj yu mel noonu te loolu li koy euh, maanaam parce que yoonu yàlla moo laaj loolu voilà nga xam ne da mën a am loo xamante ne mbiru àdduna lay aju. waaye nag boo ko amee rek ñàkk yàlla nga ni garaawul naa ko bàyyi ngir am yàlla boobaa xëy na renoncé nga ci dara mais li nga am mu ëpp doole ndax yàlla lépp lu nekk ci kanamam rek loola neen la euh, ala kulli shay'in ma xala allahu baatilu lépp loo xamante ne yàlla daf caa rek euh, loola euh, neen la caaxaan la amatul sens amatul njariñ comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax kullu shay'in haalikun illa wajha bépp mbir boo xam boo ne bépp mbir rek xaalikul aji alku la maanaam day yàqu eh, day neen illa wajha lu dul li nga xam ne moom mooy jëmmam subhaanahu wa taala lépp loo xamante ne yàllaa nga ca loola mooy baax lu yàlla amul rek loola neen la eh, kon muñ eh, tamit loolu moom mooy li nga xam ne mooy li li ñuy bokk na ci liñ ciy jàngee ci aaya bi bok na li nga xamante ne tamit moom mooy li aaya bi di wane maanaam ci buñ ko xoolee ci contexte bi maanaam ci asiyaq maanaam loolu mooy asiyaq mooy maanaam moom dafa bokk ci qawaid yi maanaam règle usul la mooy asiyaq mu'tabar maanaam moom mooy euh, fi nga xamante ne moom la baat bi di ñëw wala expression bi di ñëw wala mbir mi ci boppam fi muy ñëw euh, boo xoolee ni mi maanaam ni borom subhanahu wa di wax di wax ba yegg si ak buy continuer maanaam contexte boobu loolu dafa nekk loo xam ne lu muy bàyyi xel la moo xam ci alquran la wala ci na euh, loolu kon dañuy gis ne li nga xamante ne moom fii dafa mat a bàyyi xel mooy euh, euh, li borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi koy wax ci yoon yi nga xam ne moom la ñuy jaar ngir yéeg dem ci yàlla kon ñu gis ne bu fekkente ne yeneen borom subhaanahu wa ta'aala dafa digal yeneen bi sallallahu alayhi wa bi ci gën ci mindeef mu digal ko jikko benn melo ba pare melo boobu la ko digal. ci jamono jii maam place bi te melo boobu mooy melo muñ loolu day wane ne moom mooy li gën a kawe naam mooy li gën a kawe loolu moom moo tax ñi nga xamante ne euh, borom subhaanahu wa taala maanaam wax ne li gën rafet ci li ñuy fayaate mooy ñi nga xam ne moom lañ fay muñkat yi comme li mu wax ne wala najziyanna wala najziyanna alladhina sabaru euh, bi ahsani ma kaanu ya'malun wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malun maanaam dinañu fay ñi nga xamante ne yàlla ne wala wa wa wallahi la giñ na ne amul dara loo xam maanaam te maa ngi feddale ne dina ñu fay an maanaam na encore ba pare feddali encore loolu maanaam gis expression bi rek dafa dafa dëgëral feddali waat waataat feddali waat wax bi maanaam lan euh, mooy ñi nga xamante ne dañuy muñ ñi nga xam ne dañoo doon muñ ñoom ñoom dinañu leen fay seenu fay mu ne bi ahsani ma kaanu ya'malun ci anam gi mu gën rafete maanaam ci luñ ci ci ci luñ doon jëf maanaam mooy lan mooy mboolem jëf yi doomu aadama yi di def muñ moom la ñuy fay fay ji gën a rëy maanaam amul maanaam lu nekk buñ naan lii lii mooy payam lii lii mooy payam lii lii mooy payam lii lii mooy maanaam muñ moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy li gën a màgg euh, ak tamit loolu moom mooy euh, li mu wax tamit ne innamaa yuwaffa saabiruna ajrahum bi a hisaab mu ne li am ba des mooy ñi nga xam ne ñooy muñkat yi day ñoom ñu leen fay seenu pay maanaam yu wafaa dañ leen di matalal seenu pay ajrohum bi ghayri hisaab ci lu amul taytu maanaam muñ bu yàllay fay nit ki muñ du ko fay comme ni nga xam ne noonu la naan boo defee benn defal naa la fukk boo defee euh, euh, euh, fukk ma defal la téeméer ak yu mel noonu déedéet déedéet du yàlla du fay muñkat loolu du buy fay muñkat du ko ne tamit ba maanaam dama koy multiplier ba 700 comme li xalis bi wax ne pay gi solo cell tegi maanaam nit ki benn bu nekk day am fukk waaye mën nay multiplier di ba benn bu nekk maanaam di multiplier ko par 700 juróom-ñaar téeméer muñkat yi nag duñu leen fayee noonu tamit muñkat yi nan leen leen di fayee bi ghayri hisab ci lu amul calcul lu amul compter amul décompte amul wax ni lii ak nii la amul te mooy anam ji gën a rafet comme ni nga xam ne. Ah, noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala waxe loolu moom moo tax xadis bi nga xamante ne moom la doon wax naan as-sawmu lii wa ana ajzi bihi maanaam muñ man mii koor maa ko moom fay maanaam nga xamante ne ginnaaw bi mu ne ah, tiyaaba bu nekk dañ koy fayee benn ba pare mu ne waaye maa maa koy fay maanaam lu tax ndax koor dafa lambo muñ moo tax koor dafa làmboo muñ Eh, ndax téye gi nit ki téye boppam ci bañ a lekk bañ a naan bañ a jote ak soxna si bañ a eh, def yenn yu bari yoo xam ne dana daka daan def bañ di dugg ci ay dugg yoo xam ne dañ ci daan dugg waaye mu gis ne mi ngi jàmmaarloog boroom subhaanahu wa taala mu téye boppam yëpp ah, loolu maanaam mooy muñ kon maanaam moom mooy mooy koor maanaam téye sa bopp maanaam wallif lépp loo xamante ne dafa wuute ak li boroom subhaanahu wa taala eh, ci yow maanaam ak di ko gërëm ci yow maanaam kon di ci kaw loolu ci kaw loolu kon dañuy gis koor ki muñ maanaam mu nekk loo xamante ne lu rëy la bu ñu xoolee tamit muñ borom subhaanahu wa taala daf cee def ay yeneen i mbir maanaam mooy ne te loolu da koy tegtale mooy ne te loolu dañ koy jàngee ci suñu aaya bi maanaam ci contexte bi nga xam ne mun la ko indee mooy ne muñ ndekete mooy sommité bi maanaam moom mooy maanaam bu ñu xool qualité yi bu ñu yegsee ci muñ dañuy gis ne euh, li ñu mën a calcul maanaam lépp loo xam ne mën nañ ko wutal mesure lépp loo xam ne mën nañ ko wutal nattuwaay rek muñ moom mooy moom mooy la ca gën a kawe ci rañaan te nit ki nga xam ne dafa bëgg rañaan jëm ci borom subhaanahu wa te borom subhaanahu wa taala kuy rañaan di dem ci moom li nga xamante ne moom mooy règle bi mooy wa anna ila rabbikal muntaha mooy ne jëm ci buur yàlla subhaanahu wa taala foofu moom mooy al muntaha moom mooy daytal bi maanaam moom mooy sommité bi voilà sommité bi loolu mooy muñ gannaaw ga nag boo départ ci sommité bi nag dem amatul foofu amatul taxawaay loolu moom mooy wa anna ila rabbikal muntaha mooy yoon bi dem ci yàlla amul limite amul fenn fu muy yem maanaam dangay dem rek di dem rek loolu moom moo tax bu ñu nee nit ki yegg na ci yàlla itam maanaam tegtalewul ne euh, nit ki dootu yéege di def ma euh, euh, pare na et que amatul fenn fu mu jëm amatul amatul amatul ama ma ba yegg si na daal yegg na toog na léegi c'est bon déedéet mbir mi demee wut noonu mbir mi demee wut noonu comme day continuer daa iman di gën a jege yàlla borom subhaanahu wa taala waaye nag fi nga xamante ne nag mooy limite fi nga war a déparé ba après ginnaaw ga amatul feneen foo yam maanaam feneen am amatul yamuwaay loolu mooy muñ loolu moom moo tax kon ci kaw loolu dañuy gis ne muñ euh, finalité la mais départ la tamit. maanaam départ la ci yéeg geneen yéeg boo départ ci geneen yéeg nag loolu foofu nag ngay daal di génnee ci muñ daal di dugg ci li ñu tuddee ak sukkur muy ngërëm sant ak ngërëm bu boobaa sant gi nga xam ne moom la ñuy sant borom subhaanahu wa ak gërëm gi nga xamante ne moom lañ koy gërëm daa iman mooy ne léegi nit ki nekkatul ci état d'esprit wu ne naa muñ mais day nekk ci état d'esprit wu ne ah léegi day yàlla lépp lu mu def rek man kontaan naa ci maanaam nekkatul ne léegi damay damay wanaasu wextaange gi waaye dama naan kontaan naa ci li yàlla def foofu la ngërëm wuuteeg muñ moo tax sant ak ngërëm moo làmboo mboolem yeneen xeetu jaamu yàlla yi euh, waaye ñu dellu si waat ci euh, muñ euh, muñ borom bi subhaanahu wa taala comme que daf ko def mu nekk point de départ pour dem ci infini maanaam loo xamante ne dootul jeexati yeneen yi ci des yëpp ay étape par étape la ngay dem muy nekk étape par étape mais à partir de euh, muñ léegi boo yéeg amatul étape maanaam da nga yéeg rek même bu amee ay étape ci seen biir sax ay étape la yoo xamante ne da nga yéeg rek di dem maanaam di rañaan quoi di rañaan mu jël turu yàlla yi nga xamante ne waxoon nañ ne nit ki ci yoonam jëm ci yàlla turu yàlla yi moom lay incarné c'est-à-dire moom lay activé ci nga xamante ne euh, bu nee borom subhaanahu wa moom mooy ki nga xam ne euh, moo yaatu yërmande moom mu ne ah, man kon damay incarné yërmande bu fekkente ne borom subhaanahu wa dafa nekk koo xamante ne. moom mooy euh, day day day joxe nga ne ah man day kon dinaa fexe ba di euh, joxe di di rafetal borom subhaanahu wa taala moom mooy feeñal lu rafet moom mooy nëbbu lu ñaaw comme li al yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam yaa man azhara al jamil wa satara nga ni man kon léegi damay daal di feeñal lu rafet nëbbu lu ñaaw bu dee borom subhaanahu wa taala euh, moom mooy ki nga xam ne moom mooy. al-Ghafir mooy al-Ghafur mooy al-Ghaffar mooy ci anam ay eh, maratib yu wuute nga ne man de léegi man tamit damay daal di jéggalaate comme le Alxuraan wax alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum xanaa bëggoo leen yàlla jéggal leen yéen tamit maanaam su fekkente ne nit ki lu mu la def rek nga ni fokk dinaa fayu eh, dinaa ko defanteeg moom dinaa ko def man tamit bu xam ne Euh, mbir mi ni ma ko yëgee il faut que moom it mu yëgee noonu mbir mi mooy di fayantoo googu borom subhaanahu wa taala ne loolu yelloowul ci ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, ñiy sóobu def maanaam ci yoonu yàlla ñi nga xamante ne yàlla moo leen ñor loolu yelloowul ci ñoom xanaa yéen buggoo leen yàlla jéggal leen xanaa ne yéen buggoo leen yàlla jéggal leen boo xoolee ne yow dangay ngay tooñ yàlla di la jéggal nit ñaa ngi tooñ yàlla borom subhaanahu wa taala suba am ngoon moom it ñu ngi koy ji maanaam moom muy jéggale ba pare defu dara te bu leen jàppe woon lañuy def comme li mu ah, wax walaw yu aaxidu naasa bimaa kasabu maa taraka alaa zahrihaa min dabba su doon jàppee nit ñi li ñuy def kon du bàyyi ci kaw suuf dara lu yëngat dara lu fiy dukka du ko fi bàyyi segam borom bi subhaanahu wa taala moom noonu lay doxale ak mbindeefam yépp maanaam euh, laaj bi mooy man man man may kan ba tax maanaam man kenn waruma tooñ segam yàlla ci boppam dañ koy tooñ euh, te su fekkente ne dañ ma tooñ lan moo tax man waruma activer sama man sama jëmm tur yàlla yi ak melo yi nga xamante ne ñoom la yàlla melowoo subhaanahu wa ta'ala maanaam yooyu moom mooy yi nga xamante ne dama naan loolu moom mooy Euh, waaw yooyu yëpp boo ko xoolee da gis ne dafa am benn tur nag benn melo boo xamante ne moom moo leen moo leen euh, yilif maanaam moom moo leen ràng moom mooy sabuur maanaam moom buur yàlla borom moom mooy as moo tax euh, quatre-vingt-dix-neuf yi boo ko xoolee di nga gis ne mbooleen ñi nga xamante ne indi nañ ko donte ijtihaadiya la ak xadiis yi ciy wax ak yeneen ak yeneen day gis ne bu ñuy lim ab saburu moom la ñuy jël teg ko muy quatre vingt dix maanaam quatre-vingt-dix-neuvième tour boobu moom mooy as-saburu mooy muñ mooy muñaakoon bi euh, yàlla nag du muñ comme ñun ni ñuy muñee maanaam ñun bu ñuy muñ ak yëg-yëg lay doon bu nekk ci suñu xol léeg-léeg sax mu submergé ñu maanaam jaar ci suñu yaram yépp ak yu noonu ñu nekk di ndégandiku affaire bi di am ak xeet métit donte bu ndaw la bu muy am ci ñun loolu nag borom subhaanahu wa ta'aala maanaam ëppante na ak loola waaye daal moom borom subhaanahu wa ta'aala négandiku gi muy négandiku bàyyi gi muy bàyyi jaam yi di leen may buntu ñu mën a dellu si tuub te que mbir yi ba a nekk trop maanaam du ne rek da def dara dañ lay sanctionné ci saasu ak yu mel noonu yooyu loolu moom mooy melook mu ñam subhaanahu wa loolu nag tamit dafa war a nekk loo xamante ne daa iman daa war a nekk ci jaam bi nga xamante ne dama bëgg def ci yàlla borom subhaanahu wa mu nekk koo xamante ne warul faale warul bàyyi xel ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci lu dul noona li nga xamante ne moom mooy moom la ñuy amee moom la ñuy yor ci xéewal wala moom la ñuy euh, def ci ay bàkkaar ak di bànneexu ci àdduna bi ci anam goo xamante ne yàlla sant ko gërëmu ko waaye nag Euh, moom li mu war a bàyyi xel rek moom mooy lan moom mooy li nga xam ne moom moo neex yàlla ma nekk ci loolu ak lan mooy li nga xamante ne moom mooy li neexul yàlla ma sori loolu ma denc ci loolu loolu moom mooy li nga xamante ne bu boobaa muñ ji ci loolu lay daal di aju warul ne euh, waru warul warul jël euh, dara di ko teg ci kanamam lu dul loola kon ñu gis ne le fait que mu nekk quatre-vingt-dix-neuvième tour bi maanaam moo leen tëj mooy ne kon yow boo ko dépassé rek yaa ngi commencé sóobu ci yoonu centième bi te mooy tur yàlla bu mag bi yaa ngi commencé sóobu ci yoonu woowa te booba nag du jeex ndax moom ci la lépp génnee ci la lépp amee maanaam kon li tax muñ am solo kon fii nga gis hatta ba yenent bi sallallahu alayhi wa bu ñu xoolee fi nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne ko euh, yow mi nga xam ne yow yaay mu muzammil ba mu naan ko na jug di julli di naafila di jaamu yàlla guddi gi na maanaam yi mu ko wax yëpp daf ni fasbir sabran jamila non da fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila comme fii la ko waxe muñal li ñuy wax yu ñaw yi nga xam ne moom lañuy teg ci sa kaw muñ ko te nga gàddaay leen gàddaay bu rafet bàyyi lépp loo xamante ne ci lañ ñekk ci lu bon yow bul ànd ak ñoom ci loolu abadal maanaam muñal te loolu mooy li mënta ñàkk ci yoonu yàlla loolu mooy li mënta ñàkk ci yoonu yàlla bi nga xamante ne borom subhaanahu wa euh, wax na loolu dañ ci daal di xamee ne ndekete muñ dafa am ay degré muñ degré bi ci gën a kawe nag mooy sabran jamila moo tax yenent yi alayhi salaatu wassalaam loolu la ñuy wax maanaam soit yenent bi sallallahu moo tax borom subhanahu wa ta'ala bi ñu koy digal daf kaa bi gën a kawe ci façon muñ yi maanaam mooy sabrul jamil ndax euh, nit ki bu ko yàlla tegee nattu nattu yooyu daa iman day nekk loo xamante ne lu positif lay moom allahuma ba mu benn xaal maanaam ñeenti xaal ñoo ko bu yàlla tegee nit nattu ñeenti xaal ñoo ko kenn ki rek mooy yelloo mbugal te bu boobaa natt boobu mbugal lay doon ci moom mooy ki nga am ne day toog di kaas rek di jàmbat te naan yàlla warul woon def bi yàlla xanaa mbaax gi ñuy wax ci moom amul lii mooy wane ne yàlla kon amul maanaam comme yéeféer yi ni ñuy def yéeféer yi maanaam loolu day wane ne tamit dañoo ñàkk xel loolu da koy wane maanaam mooy ñoom le fait que ay problème di am ci àdduna ñoom loolu automatiquement dañ ciy déduire ni kon yàlla amul te amul amul rapport amul benn rapport entre problème yaa ngi am ci àdduna bi ak yàlla am na wala amul amul problème amul rapport au contraire loolu sax day ne yàlla am na ndax mooy ne nit ñi ndekete ñoom dañoo leen a njëkk ci ñu nangu loo xamante ne ñoom neexu leen ci kaw loolu kon am na ki nga xamante ne ah, ah mooy dalilu ontologie yëpp mooy. Euh, naka lañ koy waxee l'argument ontologique maanaam mooy ne su fekkente ne kon loolu mooy moom euh, dafa am ku gën a tuuti ku gën a maanaam koo xamante ne maanaam ñëpp dañoo imparfait ñëpp dañoo matadi mooy ne kon euh, am na ku mat maanaam parce que contraire ñoom ñooy daje daa iman kon fokk dina am kenn koo xam ne moom kooku moo mat kooku moom moo tiim ñëpp kooku mooy yilif ñëpp kooku mooy nga xamante ne amul dara lu ko noot amul moom moom moom du am désagré désagrément maanaam moom euh, mbir yi ni ni ni muy nekk mooy exactement ni mu ko neexee parce que ku nekk da def ni mu ni la maanaam di jéem a def mbir mi ni mu lay neexee yow mais gis nañ ni ñëpp amul kenn koo xamante ne mbir yi day xew exactement na mu ko neexee mooy ne kon am na kenn ku ñu tiim ñun ñëpp koo xamante ne kooku moom moom la mbiram yi mbir yi di doxee moom na ko neexee maanaam loolu mooy. Euh, euh, loolu moo yen woon maanaam ci gis-gis loolu mooy dalilu ontologie maanaam euh, l'argument ontologique ànd ak ne ànd ak ne comme ni ñu ko gisee woon ci taxawiya bi bi ñuy wax euh, di indi argument yi wane ne yàlla am na te mënul ñàkk ne dafa am maanaam obligatoirement dañoo war a comprendre que ni dafa maanaam dañ ko war a jàpp maanaam dafa war a nekk naturel ne yàlla am na te de manière obligatoire dalil bi ñu koy indi indi woon nañ bi mooy dalilu ontologie waaye dañ ni woon boobu maanaam ànd ak ne dëgërul moo tax ñu bari bari ci philosophie bu ñuy argumenter di dal ci kaw euh, ñi gëm yàlla maanaam ñoom ñu wedd yàlla mooy philosophe at yi di dal ci kaw ñuy gëm yàlla maanaam dañ naan parce que ñoom argument ontologique bii la ñuy utiliser alors que argument bii nii argument bu faible la bu doyadi la parce que am na ay yu bari yoo xam ne léeg-léeg euh, mën nañ ci def mën nañ ci dem ngir Euh, ngir dàkka sant ak argument bi malgré que ala maanaam muy gën a dëgër malgré que muy gën a dëgër tamit mais ba tey am na ay ay limites maanaam malgré que muy gën a dëgër mais am na ay limites mais par contre yeneen argument yi ñu indi woon moom euh, dalitul euh, dalilul xudus yi dalitul dalilul imkaani wal wujub dalilul xinaa wal faqr dalil yooyu noonu dalilul nizaamil kawni ak Euh, dalilu euh, ilzamul aqli baynal wujudi wal adam maanaam yooyu moom mooy yi nga xam ne lu nit rëy rëyum xel munu koo daj maanaam munul daj ji ne yàlla am na à travers loolu loolu moom lu mu rëy rëy xel lu ko mën waaw euh, kon li nga xamante ne moom lañ ci bëggoon <laughs> lii nga xamante ne moom la mooy ne muñ kon maanaam mooy muñ dafa nekk loo xamante ne kon moom mooy mooy mooy li gën a rëy maanaam à travers loolu te yenent bi sallallahu alayhi yàlla loolu muñ googu loo ko la koy la koy la koy la koy wax maanaam na na muñ muñ googu yent yàlla yaqub alayhi salatu wasalaam nga xamante moom yent yàlla yusufa alayhi salatu wasalaam nga xam ne ñoom dañoo symboliser muñ dañ koo symboliser ci seen xissa seen histoire ba borom subhaanahu wa ta'ala tuddee ko ahsanal qasas maanaam euh, histoire maanaam nettali gi gën a rafet ci nettali maanaam histoire bi nga xamante ne euh, ci nga gën a mën a jëlee ay jàngat parce que xassa baat bi foofu la jógee xassa mooy di topp dara maanaam ris yi maanaam xassa tegtalewul maanaam nettali noonu kese déedéet li muy tegtale moom mooy loo xamante ne da koy topp jéego yooyu topp di ko xool voilà voilà voilà moo tax euh, fii xassa si ñoom Alxuraan wax ibratun li ulil albab maanaam ci seen nettali yi nga xam ne moom la yàlla di nettali noonu la jeexale saar ba sax nettali yi nga xam ne moom la yàlla nettali ci alquran di wax ci yeneen yi alayhi salaam seen histoire yi maanaam te saar boobu ñu ci symbolise mooy yent yàlla Yuusuf alayhi salaam ak waa këram yi mu ne ci seen nettali googu ay baratam maanaam am jàngat am na ci yu rëy li ulil albaab ñeel borom xel maanaam loolu kon. Euh, te boo xoolee yee mboolem yeneen yi alayhi salaatu wassalaam soo xoolee seen ay histoire yi alxuraan di nekk di nga ci gis jikko joo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko nuroo mooy muñ mooy muñ voilà kon euh, borom subhaanahu nettaliwuñ ko rek pour ñu ne ndeysaan ñi sonnoon nañ ndeysaan ci ak li ko daloon metti na déedéet waaye ngir ñu ñun tamit ñu daan ne. fa sabrun jamil kon nag nañ muñ muñ gu rafet muy muñ goo xamante ne du ànd ak jàmbat waaye du ñu jàmbat keneen ku dul yàlla yente yàlla ayuba alayhi salaatu wassalaam ñu ngi nii moom tamit symbole bu mag la ci muñ ni'mal abdu innahu kaana sa innahu kaana sabiran ni'mal abdu innahu awwaab borom subhaanahu wa ta'aala nee na euh, ak a mënoon a muñ est-ce que boobu jàmm ak a baax moom de dafa jëloon lépp torox ñëw ci man waaye nga gis ne Euh, moom it dafa ne rabbi in in euh, naadaa rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin moom loolu la ñaan ne moom dafa woo yàlla ne ko ah yàlla man de lor dëgg dëgg dal na ma nag te yow yaay ki gën a yër dàq mën a yërmande ci ñu maanaam kon yow mu yaa dàq yërëmande ci ñu dàq ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu yërëmaate maanaam nga gis ne euh, muñ googu terewu ko mu dem jàmbat yàlla maanaam ne yàlla de gis nga lii dal na ma te yeneen yi alayhi salaatu wasalaam ku mel ne yent yàlla Zakariya alayhi salaatu wasalaam muñ na waaye terewul mu dem toroxlu ci borom subhaanahu wa ta'aala ñaan ko wan ko ne ko yàlla de yaa ngi nii man muñ naa par rapport ak li nga xamante ne moom mooy sa natt natt yi nga xamante ne moom nga ma teg te moom mooy ñàkk doom ji waa léegi nag damaa bëgg damaa bëgg nag léegi fa xam lii min la dul ko waliya maanaam mu muñ waaye muñ googu terewul muy ñaan maanaam loolu moom moo tax ne naa toog yàlla moom ko nattoo naa muñ maanaam loolu dàqontewul ak ngay wëlbatiku di ñaan yàlla waa yàlla yëkkatil mbir mi maanaam yàlla napp bi teggi ko yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma maanaam euh, lii dañ maanaam ba ma am leneen ak leneen maanaam bu boobaa ma sant borom subhaanahu wa ta'ala parce que sant googu ak ngërëm googu euh, moo gën a neex a dékku ba pare moo gën a dëggu bu fekk muñ bi maanaam euh, muñ mën na rafet lool mais sant bi ngërëm bi mooy gën a dëggu daa iman bu fekkee tamit day am xéewal ginnaaw bi mu amee nag maanaam nit bala moo xam dëgg-dëgg xéewalam maanaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ki ki ki xamee yenn xéewal yi dëgg mooy ki nga xamante ne dafa jaar ci natt boo xam ne concrètement maanaam xéewal boobu dañ ko ko xañoon carrément maanaam xañ ko ko ay jamonoy jamonoy jamonoy jamono ba mu jàpp ne sax moom mën naa dund léegi sans xéewal boobu yàlla nag wëlbati maanaam mu dund métit boobu yàlla wëlbati jox ko xéewal bi maanaam kooku day ni muy apprécier valeur boobu ak buy sant yàlla ni muy dëggoo ak ni muy loolu du bokk ak ki nga xamante ne moom daan ko euh, kon situation bi nga xamante ne moom mooy kon situation bi ñu doon wax ne yéeféer yi ñoom boobu moo leen di dal mooy ñoom dañ naan damay muñ maanaam ñoom ñoom dañ naan duñu muñ maanaam bu affaire bi dalee ñoom duñu muñ dañuy kaas maanaam lu yegg si dañuy kaas jàmbat fu ne dinañ fa taxaw wax ne ñoom lii moom seen problème la affaire bi dafa garaaw situation bi ñàng na ba pare wëlbatiku di jël toor bi maanaam maanaam li li leen bi ñu ne yàlla moom moo baaxul moom wala yàlla bi wala boog amul wala léeg-léeg yéen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla du dafa rëbb ñi nga xamante ne maanaam par exemple bu ñu génnee maanaam bu ñu amee génn àdduna dañuy jël seen bopp di ko nuur ci suuf di ko ruuru ci suuf si di mbéj seen bopp. ak di watu maanaam watu ngir wane ne naqar am nañ naqar ak xeet yu noonu ah yooyu yëpp yàlla rëbb na ñooñu lu tax parce que ñooñu dañoo def mboolem li nga xamante ne moom mooy exactement ci kanamu musiba bi ñoom dañoo taxawee taxawaay bi nga xamante ne eh, mooy taxawaay bu ñaaw bi gën a ñaaw ci xas xeetu taxawaay yi maanaam dañoo saalit kooku nag kooku moom day am buguru yàlla maanaam kooku non seulement muñul mbir mi dal na ko day yokk métti parce que le fekk que accepté wu ko loolu day yokk mbir mi gën a métti ci moom parce que mooy ne lii mi ngi may dal mais nanguwuma ko kon naqar gi day gën a tar mbir mi day gën a métti ci ñoom mu nekk mbugal adduna nar a nekk mbugal àllaaxira yàlla nañu yàlla sax yàlla nañu ci yàlla sàmm mu am ñaareelu kuréel mooy ki nga xamante ne natt bi bu yegsee moom ñoom dañ naan rek lii de nattu la dëgg-dëgg métti na waaw dëgg dëgg métti na maanaam ñoom dinañ ko nag waxee noonu ah waaye comme yàllaa ko def ah métti na de mais nag yàllaa ko def voilà wax dëgg yàlla nag suma sañoon mbir mi ma dal fu nekk ñu taxaw jàmbat ko fa kooku yàlla du ko ci buggal waaye muñ gi daf koy effacer bàkkaar yi voilà kooku muñ gi daf koy effacer bàkkaar maanaam pas muñ maanaam attitude maanaam nattu yi ko dal moo tax ab jullit nattu yi koy dal maanaam ala kulli xaalis daf koy effacer ay bàkkaar rek léegi mu am keneen ki nga xamante ne moom danaan noonu mbir mi yegg si na mais naa muñ waaye nag soxna Aïcha radiyallahu anha ummul mu'minina habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na as-sabr 'inda as-sadmati al-ula maanaam muñ mi ngi nekkee ci dóor bu njëkk bi maanaam mbir bi buy doog a yegg si réaction bi ngay am loolu moo tudd muñ mais doo yuuxu dal tëb dal def kii da taxaw ba ko yàgg nga gis na yow confronté wu mbëkk nga miir bi xam ne miir bi mënatu la dem jeex na nga daal di taxaw daan ne waa léegi naa muñ mbir mi du doonee noonu saaga nga ko lu ne dal wax def nga ko ba pare daal taxaw na ne waa léegi nag eh, naa muñ loolu du muñ muñ mooy dal maanaam bu njëkk bi ni mu bi muy yegsee métit googu loolu ngay taxawee daal ne alhamdulilah wala inna lillahi wa inna yàlla baax na mbir mi nii rek la mën demee yàlla moo ko bëggee nii maanaam bañ a saalit bañ a wax wax ju ñaaw bañ a jëf ju ñaaw parce que sinon rek da daal di dugg ci groupe bu ñaareelu groupe bi duñ tudd léegi kon loolu moom mooy euh, te euh, hadis boobu li tax yeneen bi wax ko sallallahu alayhi wasallam mooy dafa romboon armeel maanaam euh, Seydina Fadl radiyallahu anhu mu romb armeel bi mu rombee armeel yi mu am ndaw soo xamante ne dafa nekkoon ci kanamu bàmmeelu doomam. maanaam benn mère bu nekkoon ci da bàmmeelu doomam muy jooy di jooy di jooy maanaam di ki yenent bi sallallahu alayhi wasallam nag daal di koy romb ne ko ah waaw soxna si tey ngaa muñ mu ne ko ilayka anni fa a lam tusab bi musibati jàllal fële juge fi parce que yow musiba bi ma dal dalaa dalul moo tax ngay waxee nii te wallahi dal na sallallahu alayhi wasallam doomam yëpp presque da leen a ci à bas en plus ñu ci bëri ci ñoom doomam yu góor yëpp bi ñu nekkee xale la leen foofu ci lañ génn àdduna euh, bi ñu doom yu jigéen ñi noonu ñi ci bëri maanaam ñenn ñi dañuy sëy yi sax ñenn ñi am ci doom mais da leen di suul fekk mag nañ maanaam kon moom âge bu ne suul na ci doomam kenn rek moom la ci suulul mooy soxna Fatima mooy caat bi az maanaam mooy caatam avant bu jigéen voilà caatam bu jigéen soxna Fatima euh, te xamoon na ni du gudd fan six mois après dina ko fekk si mais lii yëpp da ko muñ sallallahu alayhi wa sallam kon bi bu ne ko yow li la dal daluma maanaam loolu tam ñu bëree bëri da leen di conseiller ñoom ñu jàpp ne yow c'est que dunduloo ñoom situation bi ñu dund moo tax nga leen di jéem a conseiller alors que déedéet peut-être que yow ñoom dañ da ngaa dara rek mais peut-être yow li nga dund moo gën a garaaw junni yoon ñoom liñ dund maanaam ne ko parce que yow sama musiba bi bi ma dal dalu la léegi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na nekk naan ko mën ngay waxala xanaa xamumaat ak yooyu yëpp déedéet sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi dem bi mu demee kër gi ci lañ ko wax ne ko yow ki la romboon léegi di la wax mais kooku mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam meer bi nag xamul woon ne kooku yenente bi sallallahu alayhi ginnaaw ga mu dem ci këram daal di yegg si euh, dugg si daal ni ko nee na moom li ko jukko marqué bi mu duggee nee na fa daxaltu ala bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falam ajid fihi bawwaba maanaam damaa dugg ci kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais fekkuma fa ab vigile maanaam koo xam ne dañ ko koy teg ngir bu garder vigile loolu fekkuma ko maanaam loolu moo lay wax ne ñuy wax naan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam su dundoon eh, ndakaaw wala su dundoon dana am vigile loolu du que li wane ne du dëgg mooy ne bi sallallahu mooy maire bi affaire bi daf koo choqué maanaam lu fekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul woon daf ko choqué Seydina Omar radiyallahu anhu le fait que mu doon toog di di noppalu ci ronu garab moom kese bi kii ñëwee daf ni ko bi euh, bi buur bi ko doon seet si ñëwee bi laajte bañ ni ko kee la mooy ki nekk ci ronu garab gee daf ni ko mais vraiment c'est parce que da ngaa jub da ngaa maanu da ngaa rafetal say nit moo tax nga nga daal di nekk ci kuur voilà aadalta fa ahsanta fa aminta da nekk ku maanu da ngaa rafetal jëmi sa peuple moo tax nga nekk ku am nga nekk ci sa sécurité bii man ñemewu ma loolu moom ñemewu ko maanaam jamono jooju ku daan kilifa da nga naan am ab vigile yeneen bi sallallahu alayhi wasallam woon vigile lu tax parce que nimu mu meloon moo tax xamoon maanaam dafa nekkoon en tout sécurité euh, bi mu yegsee daal di koy wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam muy jéggalu ndaw si di jéggalu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko as-sabru 'inda as-sabrati ci dóor bu njëkk bi <coughs> ci dóor bu njëkk bi euh, borom bi subhaanahu wa kon xamal nañu ne ñun àdduna lañ ne te dinañu indil ay nag moo tax mu dénk ñu muñ gu rafet comme li nga xam te noonu la wala nabul wannakum bi shay'in min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi was samaraati waaye wa bashiri saabiriin alladhiina idhaa asaabathum musiibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ulaa'ika alayhim salawaatun min rabbihim wa rahma wa ulaa'ika humul muhtaduun Boroom subhaanahu wa ta'aala ne jiñ naa ni wallahi dinañu leen natt wala naqulu woon na ko ci dara minal xawfi ngeen nekk situation yoo xam ne dangeen ngeen di am sentir ne amoo leen sécurité insécurité ngeen nekk mooy al xaw juwaay ak xiif loolu tamit di ngeen ko di ngeen ko am nag jamono joo xamante ne da ngeen naan maanaam da di xam ne ah fu mu toll moom xiif am na ak maral it am na récession am na alal amatul pouvoir d'achat wàññeeku wa naqs min al amwal dégg ak wàññeeku alal wala anfusi ak bakkan yi nit ñi di dee nit ñi dañuy dee wa samaraati ak meññeef yi voilà waxul fawaakih fawaakih mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy poyteef yi maanaam mooy fruit yi mais samaraat la wax mooy produit yi voilà produit yi nag lu ne dugg na fruit yi dañ ci dugg mooy produit agricole yi mais yeneen produit production bi mooy wàññeeku production bi day wàññeeku liggéey dootu amati samaraat waaye mu ne bu boobaa wa bashiri sabirina waaye na nga bégal muñkat yi mooy ñan mooy alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy ñi nga xam ne su leen musiba dalee dañ naan ñun de eh, yàllaa nu moom inna ñun nii billahi ñeen lañ yàlla yàllaa nu moom wa inna ilayhi raji'un te ñun ci moom yàlla la ñuy dellu maanaam mooy lu mbir yi métti métti métti de façon yàlla moo ñu moom lu ko neex lay def lu mbir yi métti métti mooy ñun de toute façon ñu ngi dem di delluwaat ci yàlla ci yàlla la ñuy dellu mu ne ulaa'ika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma ñooñu de mu junj leen daan ulaa'ika gaa yooya mooy ñu kawe ñooña ñoom yàlla dana sëmbatal seen kaw dana wàcc ci seen kaw alayhim day wàcc seen kaw salawaatu ay julli yu tukkee ci moom maanaam ay xeeti xéewal ak mbaax ak ay tagg yu kawe yu mag ay leer yoo xamante ne yu dul xalaat fan la mën a maanaam yu mënul imaginer yuy tukkee ci yàlla di wàcc ci ñoom ak yërmande nga xamante ne dañuy mujj mbir mi day metti ci ñeneen ñëpp ba mu des ci ñoom ak yërmande wa rahma wa ulaa'ika humul muhtadun tey gaa yu kawe yooyu ñu baax ñooñu nga xamante ne ñoom noonu lañuy comporté ñoom ñoo ñu tegu ci yoon bi maanaam kon ñu gisee ci ne eh, muñ dafay day day dimbali nit ki ci buntu booba moo tax soxna Ummu Salama radiyallahu anha nee na bi ma nekkee eh, sayyidina Abu Salama radiyallahu anhu yeneen eh, ma dégg yeneen bi sallallahu alayhi ne amul kenn ku musiba di dal mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'una allahumma ajirni fi musibati wa xluf li xayran minha maanaam nga wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nga teg ci ne maanaam ñu bëri nag boo waxee inna lillahi wa inna dañu foog ne daa am ku dee déedéet maanaam obligé wul nit dee ñuy doog a wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanaam lépp loo xamante ne xew na rek mu nekk nag wallahi xataa ba li euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci xéewal gi dal jullit ci même bu lu ko dal mu ne même lu ñu tuddee ak shawka maanaam muy dig dig bu ko jam sax mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanaam am na musiba ko dal mooy nag mooy dig gi dig gi mu daal ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di di napp muy dig jam na maanaam lu ko tuuti tuuti neel yàlla gis naa ne yow def nga lii gis naa ko nangu naa ko yow la jóge mu loolu mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yi ne lay yëkkati bi ajirni fi musibati maanaam jàppale ma nga dimbali ma ci sama musiba bii nga aar ma waxluf li xayran minha te nga wuutaleel ma ko lu ko gën nee na baat boobu bi ma ko déggee moo tax bi sama borom kër génnee àdduna maa ngi naan mais ma daal di fàttaliku baat boobu yeneen bi sallallahu wax ma wax wax ko ma répété inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa qini khayran nee nag bu ko waxee ma ni mais nag ma naan sama xel mais attends di boroom kër gii moo ñàkk moom gisuma ko ko mën a gën kan moo ko mën a gën maanaam maa ngi koy sama xel ba yàlla jël jël ma dugal ma ci kër yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ma nekk soxna ma xam ne waaw kon kii moom moo gën maanaam moom laa xamoon ki moo gën te yàlla def na ko maanaam kon nga gis lii euh, loolu amee maanaam ni ni loolu amee amee maanaam baat boobu ni mu amee solo ci natt bu mu mën a doon euh, ci kaw loolu maanaam ci muñ gu rafet ñu daanee lay fenn ñu daanee lay fenn ci muñ gu rafet ci buntu muñ gu rafet mooy ne muñ ay degré la dafa am muñ gi nga xamante ne mooy bii bu ñu waxee muñ lu ëpp ci nit ñi lañuy xalaat mooy euh, mooy as-sabr ala musiba wala fil masaa'ib maanaam muñ ci musiba maanaam wala bu nekk ci ay musiba waaye dafa am as-sabr bi muñ gi rëy gi gën a ci muñ bi gën a rëy ci muñ yi mooy as-sabru ala ta'atillah mooy ngay muñ ci di topp yàlla li yàlla digle ne lii laa bëgg nga bañ see nekk naan di polémique ndax borom fu wa ta'aala xam na doomu aadama nee na wa kaana al-insaanu akthara shay'in jadala nit dafa nekk koo xamante ne lu ci bëree bëri maanaam day day nga day day maanaam day débat maanaam moom nga ne ko nii la rek mu d'accord exécuté wu sans xalaat a allahuma ba mu des régime yi nga xamante ne ñoom foofu moom euh, boo ko xalaatee mooy dañ lay écraser maanaam am na am na yooyu nag amul rek ci yéefar yi xataa amoon na mooy euh, mbooloo comme waa Banu Umayya bi ñu yoree nguur gi ñenn ci ñoom daan nañ exécuter daan nañ def lu mel noonu nga xamante ne bu ñu waxee seen xalaat bu ñu waxee dara. le fait que nga joxe sa xalaat bu wuuteeg loola maanaam xalaat naa nangam mooy dañuy tuur sa am maa nag soo wuuteeg ñoom carrément maanaam nga ne ànduma ci li nga wax loolu moom mooy yow ci sa bopp yaa signé këyit bi wana ne yow dee nga maanaam décret bi bi bi signé ne da ngaa war a dee yow yaa ko signé sa bopp ci jamono ji nga taxawee ne buur bi li mu wax ànduma ci kii li mu wax ànduma ci wala d'accord ma mooy yi ngay dégg fii nii président wax ba pare gars yi jóg naan dañuy am lu kaas non loolu xalaatu ci ci ci régime boo xam ne dictature bu bu garaaw moo fa am wala euh, euh, euh, ci jamono yooyu maanaam dictature foofu tamit amoon na dictature te jullit ñi ñoo ko yaa subhaanallah am na sax ay saxaaba yu ko fekke radiyallahu anhu yeneen sax am xeex affaire ba gañe lépp ba teg mbir yépp ci yoon am ay gone yu ndaw yoo ñàkk jom yaa ngi dégg daal di ñëw euh, euh, jël nguur gi doxale nu mel ne yaa subhaanallah euh, naka noonu dawlatul abbasiyya ban maanaam ban banu abbas ñoom it li ñu rey ci nit li ñu rey ci ay jullit kenn xamul lu mu ñoom tamit maanaam ñu bari dañu wax um, um banu umayya banu umayya mais banu abbas tamit def nañ ko maanaam maanu te tamit day wax ne maanaam bul ne Omeyyades yi te waxal Abbasides yi tamit def nañ ko te banu Abbas maanaam waa kër Yonent bi nag sallallahu alayhi wa ay mbokk Yonent bi nag ndax Seydina Abbas di doomu Abdul Muttalib radiyallahu anhu mooy seen maam ànd am maanaam defkatu lu jaaduwul ajuwul ci deret bi nga yor ajuwul maanute nag day wax ne maanaam ku mën a def. nga jël xàqam maanaam nga wax maanaam nga jox boroom àq bu nekk àqam ku wax lu ne ku nekk la mu wax nga wax ko ku nekk li mu def nga askane la ko ko te yam ci loolu xam ne yàlla nag moom moom ñëpp kenn kenn mënu ko yëg subhaanahu wa taala te jullit ni li leen jullit rey moo ëpp li leen yéefe rey loolu tamit beneen musiba la te yeneen bi sallallahu alayhi waxoon na ko ci hajjatul wadaa laa tarji'u ba'dii laa tarji'u ba'dii kuffaaran yaqtul wala yadribu ba'dukum riqaaba ba'd bu leen dellu sama ginnaaw ngeen nekk ay yéeféer maanaam di doxalee doxale nu yéeféer ngeen di jël ñenn ñi di dóor loosu ñeneen ñi dóor baax ñeneen ñi maanaam di reyaat bu leen ko def te sayyidna Abdullah ibn Abbas di nettali noonu radiyallahu moom seen waa ñoom ñoo doon def loolu maanaam ñoom def nañ bokk nañ ci di ko doon def maanaam eh, ay ay ay benn siècle deux siècles après voilà maanaam comme comme quoi ne yeneen moom moo te moo nettali ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam na loolu eh, loolu moom moo tax tamit maanaam mbir yi eh, mais ginnaaw bi maanu te ñëw na jub ñëw na xattaa ci waa Banu Umayya ki ñuy wax xaamisul xulafaa Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ne ci ñoom la ko ci waa Banu Umayya la bokk moo yeesalaat diine ji ci diggante un an et demi maanaam matul deux ans mu delloo si waat maanute ci dëkk yi njub taxawaat économie bi mu yëkkatiwaat ko ba nga xamante ne ci réewu jullit ñëpp amatuñu woon kenn kuñ mën a jox azaka parce que ñëpp dañoo amoon alal mu samp jotaayu xam-xam yi ne nañ ko taxawal moo bind lu téere xadiis yi ba tey tey tey loolu maa tiir xadis yi nii maanaam moom mooy instigateur bi te ñoom Omeyyades yi lañ bokk par wa banu Umayya lañ maanaam loolu tamit mooy maanute maanaam boo waxee ne def nañ lii da waxal tamit ne def nañ lii ci même famille bi la loolooy maanute euh, kon li nga xamante ne moom mooy Euh, kon étape boobu noonu maanaam état bu maanaam euh, muñ boobu nga xamante ne nit ki euh, dafa muñ ci topp yàlla bi yàlla digle da koy topp am na beneen beneen beneen xeet muñ moom mooy as-sabru alal ma'siya mooy muñ gi nit di muñ ci bàyyi mooy yàlla maanaam nit ki jàpp gi muy jàpp ne yàlla daf koo tere dara mu ne waaw yàlla ci yow la jóge yow yaa tere bi man dinaa muñ bàkkaar bi du ma ko def parce que yow yaa ma ko tere lu mu metti metti ci sama kaw dinaa taxaw muñ parce que yow yàlla yaa ma ko tere boobu muñ moo ëpp muñ moo tax yeneen bi wax Seydina Abdullah ibn na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ni ko ittaqil maharima takun a'badan moytandikul teetal soril yi yàlla xaraamal nga nekk ci dàqa jaamu yàlla ci mbindeef yi parce que boo defatul lu xaraam rek ci lu baax ngay nekk kon loolu tamit mu nekk beneen réalité boo xamante ne euh, ci muñ muñ googu moo ëpp doole yeneen muñ yi muñ googu moo ëpp doole yeneen muñ yi waaye loolu léeg-léeg day aju ci yenn mbir yi maanaam tey Euh, maanaam euh, li tax maanaam ginnaaw euh, maanaam moo ëpp doole beneen muñ bi maanaam muñ natt wi mais sinon muñ topp yàlla maanaam muñ di sax ci topp yàlla moo gën maanaam muñ di topp yàlla moo gën muñ bàkkaar mais loolu day relatif naka noonu muñ bàkkaar yi moo gën moo ëpp doole muñ natt yi mais tamit parfois day relatif ndax léeg-léeg nga gis masala euh, benn mbayeen boo xam te ne amul koppa amul amul amul amul amul lu mu mu seen boori ganaar fële kooku muñ gi muy muñ ci téye loolu maanaam attan naa muñ maanaam julli addunaam yëpp maanaam junni rakka guddi gi maanaam mën naa toog di di muñ ci ci méttitu jaamu yàlla yi julli rakka mën na koo julli ci guddi gi maanaam muñ googa mooy gën a woyof ci moom léeg-léeg que muñ euh, booli booli ganaar gi maanaam loolu euh, euh, te moomu ko ndax maam du booli ganaar gi moomu ko wala mu nekk wala koor yi metti lool ci moom loolu masalan loolu xeetu muñ la maanaam moo tax muñ yi parfois day day day relatif aussi mais globalement muñ gi ëpp doole mooy topp yàlla muñ gi ci tegu moom mooy muñ bàkkaar yi muñ gi ci tegu mooy muñ musiba yi léegi moo tax bokk na ci gravité yi nit ki ñi di def mooy masalan tey bu ñu toogoon di kaas di jàmbat lan moo tax yàlla farataal suñ kaw ni lan moo tax mu def nii wala boog nga nekk ci incompréhension mbir yi yàlla de teg nañu jaamu yàlla sàngam loolu tax mu lu tax mu xaraamal nangam lu tax mu farataal nangam euh, di ko laajte ngir bëgg a xam sagesse yi nekk ci ginnaaw ngir mu dooleel la mu njariñ la yokk la loolu mooy walaakin li tatma'inna bi loolu aayul waaye nag bu mu nekk ne ci anam goo xamante ne soo xamul lu tax rek doo ko mën a def ak soo xamul lu tax doo bàyyi lu tax yàlla xaraamal mbaam foofu bon man xaw ma tax parce que mbaam bu yàgg dafa neex parce que te pourtant nangam te pourtant nangam nangam maam lu ne nga di ko wax te euh, ne mais non ne ne moo comme xamaguma lu tax bon euh, sama xel dalu ci wala boog dinaa ko bàyyi mais c'est compliqué déedéet maanaam nga xam li tax ak nga ñàkk xam li tax daa war a tolloo ci yow sauf que xam li tax day yokk nga gën nga nga a puukaree woon islam bi nga nekkee maanaam loolu rek la voilà loolu kese na waaye nekk jaam moo la war a imposer ne bu nee la maam foofu boo daf xaraam nga ne daf xaraam baax na sàngara daf xaraam ok baax na lu am sàngara lu nekk sori na voilà parce que yàlla bëgg voilà lu ñu rend ci tudd ñu yàlla xaraam na bana ainsi de suite voilà lépp lu ñu rendi te jaarul ci yoon bi ko yàlla bëggee baax na banaa ko ay bii moo gën a seer ak bee cherut ak bii dafa li yooyu yëpp muñ muñ loolul muñ la foofu la muñ di duggee voilà nekk ci li nga xamante ne baaxul ba pare bëgg koo layee layu caaxaan bu nekk loolu loolu baaxul kon muñ Ah, moo lay imposer yooyu yëpp maanaam muñ moo la koy imposer ah, wax nañu nag niveau wu ñi nga xamante ne ñoom ñooy kon ki nga xamante ne mooy saalit wax nañu niveau wu ki nga xamante ne moom mooy euh, kaas ñu ne nag quand même du du saalit du wax ci yàlla lu ñaaw moom daal métti na de jooy na ko fu ne dem na fu ne jàmbat ko fa waaye daal waxul dara lu ñaaw kooku day ba effacer bàkkaaram ki nga xam ne dafa muñ na kooku yàlla da koy fay mais bi rey xisaab ci lu dul mais am na keneen ñeenteel mooy ki nga xamante ne dafa gërëm maanaam dañu maa daama ci yàlla la jóge man nangu na ko maa daama ci yàlla la jóge man nangu naa ko dama koy nangu comme bu doon lu dëppoo sama bànneeku bakkan ni ma koy nangoo maanaam amul lu muy perturber ci sama dund du perturber sama dund damay continuer di dund comme si de rien n'était euh, te loolu da day am ci ay niveau yu bari bi ci gën a yomb wallahu alam mooy bi nga xamante ne moom moo la concerné yow maanaam nit ki comme tey bu dee nattu bi métit gi tartar bi xat-xat gi coono bi ñàkk gi jafe-jafe gi man la concerné man mii la concerné ci lay gën a yombee parce que dama naan bon man la concerné ci lay gën a yombee que ma supporté ba pare ci lay gën a yombee ma ne ah alhamdulilah yàllaa ko dogal c'est baax na kontaan naa ci maanaam jàpp naa ne segam yàlla moo ko dogal yàlla xam na lu tax lu baax rek la ci jublu comme naa Omar wax radiyallahu anhu nee moom su ko nattu dalee day sant yàlla lu tax mu ne ndax dama koy sant ci bu njëkk bi moom mooy ne lu tax maanaam ne mi ma koy doog a teg ko woon avant loolu déjà xéewal la parce que bu ma ko tegoon avant doon na gën a rëy maanaam doon na gën a garaaw ñaareel bi ci des mooy intensité bi tar taru natt bi gënta rëy lii moom nii mu tollu nii loolu tamit dama ko ci sante ñetteel bi moom mooy dama koy sant sur le fait que mbir mi de toute façon day am fu muy yem loolu dama ko ci sante mais natt bi bu ma dalee mu muñ ko maanaam nangoo ko noonu ci lay gën a yombee mais am na yeneen degré yu gën a jafe mooy mu dal ma dal sama njaboot dal samay jege ñaane dal wala mu dal keneen rek sax même ku ma jegewul ma koy gis di gis ni mu méttee ci moom te bu doon mën la sax mu nekk maanaam moom ni mu koy supporter peut-être du yomb ma gis ne tamit moom mënu ko supporter moom mënu ko supporter ànd loolu yëpp nag nit ki daa war a yéegi boppam maanaam ci rañaan ji muy rañaan ba nga xamante ne même bu dee ñeneen ñi la maanaam dina am compassion bi dina am yërmande gi waaye bu ko teree mu ne mais nag yàlla la neex te lu neex yàlla neex na ma voilà léeg gis euh, da léeg-léeg ñenn ñi di ko tooñee mag ñi maanaam góor yu mag yi mais léeg-léeg seen euh, soxna yu mujj yi maanaam yu xale yooyu léeg-léeg lu leen neex ak neex na ko maanaam dañuy gis naan ah kooku moom moom moom moom lu neex ñetteel bi rek neex na ko wala lu neex maanaam euh, loolu moom mooy maanaam nit ki topp yàlla maanaam mooy du ko neex rek neex na voilà ci ku mu dal garawul parce que yàlla la neex lu neex yàlla rek neex na voilà yii yëpp ay degré la ay martaba la ci muñ léegi nag muñ li muy bokk bokk ci maqaamaatul yaqin maanaam maqaama yi nga xamante ne day tegtale ni nit ki am na yaqin ci xolam certitude ci xolam li muy nekk nekk ci maqaama yi gën a kawe yëpp euh, muñ am na ay martaba yu boo euh, yu ko gën a kawe te moom mooy sopp yàlla ak gërëm yàlla mooy al mahabbatu voilà al mahabbatu wa shukr ne muñ euh, dafa laaj nit ki ah, di delluwaat daa iman maanaam di xool ndax am na ci maanaam am na ci solution tamit maanaam muñ dàqontewul ak ak wut solution ci biir dàqontewul ak loolu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 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفره كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إن إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم